waman wala amma ba'du fa yaqulu al-imaamu al-haafidu hujjatul islaam shaykhul islaam wa hujjatul islaam al-imaam abu zakariya yahya ibnu sharaf an-nawawiyu ad-dimashqiyu ash-shaafi'iyu rahmatullahi alayhi fi kitaabihi riyaadu saalihiin min kalaami sayyidil mursaliin alayhi wa alayhim afdalu salaati wa salaam kon ci suñu jotaay bi ñu génn walillahi alhamdu wal minna gisoon nañu ñetteelu xadis bi ba léegi moo xadis bu ñu génnoon ñaareel bi de mu ñoo bokkoon ci kuñ ko jële muy suñu yaay Aïshatu radiyallahu ta'ala anha wa ardaaha leen lañ fàtte woon wax mais hadis bi ban lëkkaale la am ak buntu bi buntu bi kat dane woon mooy buntu sellal ak di teewal yéene ci mboolem suñu jëf yeeg suñu wax yeeg suñu état yi yu feeñ ak yu nëbbu yi waa léegi hadis bii nii nga fi waxoon lañ gisoon imaam tuddu ko rahimahullah sayyidatu Aisha mu ne yonent bi alayhi salaatu salaam nee laa hijrata ba'da al-fath walakin jihaadun wa niyya wa idha istunfirtum fanfiru ah xadiis boobu noonu ban lëkkaale la am ak suñu bunt bi dañ naan la lëkkaale bi kay leer la déggoo mu ne laa hijrata ba'dal amatul gàddaay di jóge Makka ñëw Medina wala di dem feneen ngir rawale sa diine jeex na waaye li am mooy jihaadul mooy di kër këri léegi ci yoonu lislaam xare ah jihaadul waniya ak yéene bu baax waaw mooy jihaad ga sax yéene gi mooy lépp ndax boo fi jihaad dinañ gis xadiis boobu insha allah xadiisu Seydina wa Mawlana euh, Abdallah ibn Qays Abu Musa al al al Ash'ari radiyallahu ta'ala anhu wa ardaahu bi nga xamante ne nii ci la. ci la doon wax ne euh, laaj yonent bi alayhi salaam ñu lañ ko laaj mais euh, ki nga xam ne day xare xamiya parce que daa bëgg daal ñu xam ne mooy waa diw fii la bokk kii di jaay na jàmbaar la waa ñoo ñëpp kan moo ci nekk ci yoonu yàlla mu ne képp ku gàddaay daal li takuna ka lu ku xare ngir li nga xamante ne nii mooy kàddu yàlla bi laa ilaaha illallaah dëgg gi mu bëgg mu taxaw sam taxaw muy kalimatu laa ilaha illa allah kooku moom kooku moo nekk ci yoonu yàlla kon affaire bi yéene jihaadu wa niyya mooy du dakk yéene moom mooy lépp mooy motooru lépp loolu la am mooy kon lépp lu ñuy jëf ginnaaw gàddaay gi jeex na bële beneen buntu buntu yiw bii mooy jihaad wa niyya mooy lépp lu ñuy def xattaa jihaad googu mu wax sax xattaa hijra nga waxoon moo taxoon xadiis mi nit ñi solo man kaa solo kaanat hijratu ila Allah wa loolu kooku bu dul woon yéeneem baax na man njariñ lay am kon kon du baax bu doon lu dagan kese lu dagan kese bu dee am na ko ci baax na comme ni ñu ko leerale woon kon mooy lépp ci yéene la kon dañuy gis ne même gàddaay googu jóge Makka de na sax yéene bu baax mooy tax nga am ca dara waaw kon nag mu ngi noonu kon euh, walillahi alhamdu wal an-Nawawi rahimahullahu taala kon xadis bi nga xam ne moom la ñuy gis tey inshaa allahu taala muy xadis boo xamante ne nii mu ne muy ñeenteelu xadis mu ne wa an abi abdillahi jabir ibn abdillahi al-ansari radiyallahu taala anhuma annahu qaala كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في غزاة فقال inna bilmadinati la rijalan masirtum masira masirtum masiran wala qata'tum waadiyan illa kanu ma'akum habasahum almarad wa fi qala almusannif rahimahullah fi riwaya illa sharikukum illa sharikukum fil ajr rawahu muslim wa rawaahu al-Buxaariyu rahimahullahu ta'aala an Anas an Anas radiyallahu ta'aala anhu annahu qaala raja'naa min ghazwati Tabuuk ma'a an-nabiyyi sallallahu alayhi wa sallam faqaala inna aqwaaman xalfanaa bil-madiina maa salaknaa shi'ban walaa waadiyan illaa wa hum ma'anaa habasahumul 'udhr qaala al-imaam an-Nawawi rahimahullahu taala bi nga xamante ne moom moo ci moom moo ci tegu waan mu ne ñu ngi jële kon ci abi abdillah ñeenteelu hadith bi jaabir la tuddoon ibni abdillah al ansaari di doomu ku ñuy abdillah te bokkoon ci waa lansaar bokkoon ci waa lansaar radiyallahu taala anhuma ndax baayam saxaaba ñu Abdallah ibn Amr ibn Haram al-Ansari ash-shahid mi nga xam ne keroog ñu ngi ko faat ghazwatu Uhud ah Seydina Jaabir nag mu ne radiyallahu anhu doom ji annahu qaala mu ne kunna dañoo nekkoon àndoon ma an-nabi ak yonent bi sallallahu alayhi wa sallama fii Gaza ci benn xare waaw dañu demoon benn xare ànd ak yonent bi sallallahu alayhi wa sallam àndoon ñun qaala yonent ma lay wax ne inna bil madinati nekk na biir Medina de la rijaalan wat naa ne am na fa ay góor yoo xam ne maa sirtum masira doxu ngeen benn dox waaw amul benn dox bu ngeen dox wala qata'tum waadiyan te doxu ngeen benn xur rombuñu benn xur ci dox distance yi ci dox bi ñuy dox nii romb benn xur illaa lu dul ne kaanu ma'akum ñu nga biir Medina waaye ñu ngi ànd ak yéen sama saxaaba yi ànd ak man jóge ci xare bi waaw radiyallahu anhu mu wax leen lu tax mu ne xabasahumul marad ndax li tax mënuñu woon a génn ak ñun li leen tëj téye leen seen kër yi ba mënuñoo génn mooy feebar gu leen dal ak wopp waaw al imaam an-Nawawi rahimahullah mu ne fii riwaaya am na nag ci benn version boo xam ne xadiis bi beneen riwaaya bu ñëw ci xadiis bi foofu lan la wax dane yonent bi alayhi salaatu salaam dane illaa sharikukum fil ajr ñoom ñu nga biir Medina gaa yoo waaye góor yoo yële waaye ñoom bokk nañoo ci yéen pay bi ngeen màng di li nga xam ne moom ngeen am ci pay ci xare bi nga xam ne moom lañ jóge woon waaw mu ne rawaahu muslim loolu al imaamu muslim ibnul an-Naysaburi rahimahullahu ta'ala moom moo ko solo waaw mu ne wa rawahu al-Bukhari mu ne al-imam al-Bukhari rahimahullahu ta'ala solo na hadith bi waaye an Anas mu jaar ci Seydina Anas ibn Malik radiyallahu ta'ala anhu inda Nadr ibn Damdam khadim rasulillah sallallahu alayhi wa sallama kon mu ne bii bu kanta imaamul Buxaari yam Anas la ko jële annahu qaala mu ne radiyallahu anhu rajaana min ghazwati Tabuuk ma'a nabi mu ne dañoo daje dañoo dañoo dëpp ànd ak yonent bi alayhi salaam dëpp xare Tabuuk alhamdulillah xare Tabuuk xam ne mu ngi amoon ci juróom-ñeenteelu at mi neuvième année ginnaaw gàddaay yonent bi alayhi salaam ci la xare boobu mooy mujj teelu xare alhamdulillah bu yonent bi alayhi salaatu salaam xare ci kaw suuf waaw mooy xare bu mujj te boobu ñoom Byzance la woon ñoom ak l'empire romain di Qaysar di azim ar di Hiraql voilà Hiraql avec Hiraql mooy Qaysar Hiraql mooy Héraclius moom moo tuddoon noonu mais titre bi moo doon Qaysar le César comme ni ñu xamee woon ah ñoom dañ doon tudd ay. ay ay qayaasira qaysarul qayaasira waaw ku fa nekk buur ñu naan la qaysar comme Kisra ku nekk buur fële ñu naan la Kisra fële te Perse ku nekk fi nga xamante ne nii mooy xabasa ñu ne wax an-Najashi ku nekk buur fi nga xam ne mooy Kajoor ñu naan la Damel ku nekk buur fi nga xamante ni mooy Bawol ñu naan la Teeñ ku nekk buur fële ca Égypte ñu naan la Firawun voilà Qaysar buñ la Qaysar bii doon yonent la rek saab doon kii nii mooy Hiraql azim ar-Rum <laughs> léegi eh, moom Hiraql di Qaysar mii moom la yonent la rek saab demoon ngir xarek moom waaw fële ca Tabuk nekk tey ci nooru Arabie saoudite boo demee ci al Arabia saoudia ca noor ba Tabuk province la foofu bu mag benn gox bu mag léegi foofu noon Tabuk nag foo fële fa la yonent bay saa demoon ngir laale fa daje fa ki nga xam ne mooy Qaysar mi nga xamante ne Hiraql mi nga xam ne mooy buuru romain nga xam ne dañ doon menacer jullit ñi loolu waxoon nañ lan moo waral xare beek lan moo ko waral ak nan la demee woon xare bu metti ba borom bi tudde ko ah as-sa'atul usra jamono ji nga xam ne fi sa'atil usra jamono ji nga xam ne dafa metti woon lool waxtu wa nga xam ne dafa metti woon lool ngir génn ji mu tàngoon jër te ker yi sedd doon lool ak nga xam ne nekk ci ker yeeg ndox yu sedd yeeg tool yu baax toolu tàndarma yeeg yu raisin yi moo gënoon a neex waaye nit ñi bàyyi lépp dugg ci nga xam ne mooy désert bi walla ànd ak tàngoor wi nga xam ne keroog mar nañoo mar comme li Seydina wa Mawlana Umar ibn al-Khattab radiyallahu wax ne ba dawaa jàppoon nañ ne suñu put yi day xar ndax mar waaw Allahu war ñenn ñi di dox waaw ñu xuus désert bi te waxu yonent bi sallallahu comme ni ko naafiq yu bon yi ñoo ñu ko defe woon demuñu fet radu bi an yakunu ma'al xawaalif waaw ñoom moom liñ gërëmoon mooy riigu fii duñu dem fet fii lañ toog ku nekk di la jox ay ngànt waaw xare boobu nag ci lañ jógewul dañoo dem parce que xare bi dafa avorté parce que yonent bi alayhi salaatu salaam comme ni ñu ko xamee ba mu fa demee dafa toog di xaar gaa yi Qaysar ñëw na ba ci territoire léegi dafa xaar mais Qaysar daw deuxième mooy Qaysar daw ñëwul ba pare yónnee ko émissaire yónnee ko koo xam ne moom la fa yónni ngir mu dem laaj ko fa ay laaj ka nga xamante ne moom lañu gën a xam ca axaa tanuux mbokkam tanuux moom la ko moom la Qaysar yónni woon ngir mu dem laajal yonent bi alay sa salaam li nga xam ne ay laaj yoo xamante ne nii loolu ku ci bëgg lu leer nga delluwaat ci siiratu rasuulillah alayhi afdalu salaatu wassalaam kon Seydina Anas ibn Malik ibn Nadr ibn Damdam radiyallahu ta'ala anhu mu ne ñun mooy riwaaya imaamul Buxaari bi rahimahullah mu ne wa ah, rawaahu al-Buxaari an Anas radiyallahu anhuma annahu qaala raja'naa dañoo dellu woon min ghazwati Tabuuk Tabuuk lañ jóge woon sa xare boo bële ma an-nabi ak yonent bi alayhi salaatu wa salaam fa qaala dañuy dëpp bay jege ci Medina ci la yonent fekk am nga yonent bi alayhi salaam bu génnoon bay dugg ci Medina day kontaan waaw. gis Uhud di kontaan naan Uhud jabalun yuhibbuna wa nuhibbu waaw Uhud de montagne la boo xam ne daf ñoo sopp ñun yeneen tubaab yi saa saa ñu sopp ko waaw da doon kontaan da ngay gis ne vraiment yeneen tubaab yi saa saa mu ngi ci offre bu mag mu ngi ci contentement bu mag a mag a mag waaw. léegi nag ci yoon bi bi ñuy waaj a dugg noonu ci law ne ci la leen wax lii moo na Seydina Anas ne fa qaala inna aqwaman xalfana bil madina am na ay nit ñoo xam ne ñu ngi woon ci suñu ginnaaw ba ñuy dem xare bu tar bii demuñu da ñu ngi woon suñu ginnaaw ñu ngi leen bàyyi woon ñu ngi wutu woon suñu ginnaaw suñu ginnaaw lañ noon bil madina medina waaw al al al al al al al baldatu tayyiba waaw ala saakiniha afdalu salaatu wassalaam mu ne am na ñoo xam ne ay nit ñoo xam ne ñu nga fa woon maa salakna shi'ba dugguñu wenn xur diggante montagne yoonu montagne yi ñu jaar mu metti lool walla waadiyan du jaagante ne xur woo xam ne ginnaa yaatu illaa lu dul wahum ñoo maanaa ñu ngi àndoon ak ñun bi ñuy dem aller retour ñu ngi ànd ak ñoom te seen xol yi génn te seen yaram yi génnul Medina waaw habasahum uzr mu ne ngànt li tax ñu am daraja jooju mooy ngànt leen téye waaye seen yéene seen xol seen lépp mu àndoon ak ñun waaw te bokkoon na ci ñooñu ah na Ali ibn Abi Talib Seydina Ali ibn Abi Talib fekkewul tabu lu tax parce que rent ma ne saab moo ko ne toogal ngay resal ma fii nga yoral ma mbir yi fii waaw gisoon nañu est ce que dafa wax nag eh, mu yoral ko mbiru këram kese wala boog moo yoroon intérim bi madinatul munawwara ala sakiniha afdalu salaatu wassalaam loolu taxawoon nañ ci eh, eh, ku ci bëgg yaatu it da ngay delluwaat ca siiratu rasulillah alayhi afdalu salaati wassalaam voilà hadith bi lii la nga xam ne moom la ak imaam indi nga ne mais ban rapport la am ah ana ban rapport ban lien la am ak li nga xamante ne nii moom lañuy wax nii ci baab buntu bi nga xam ne moom la ak imaam def. ci eh, di sellal tey teewal suñu yéene ci suñu mbooleem jëf yeeg wax yeeg suñu état yu nëbbu yu feeñ yeeg yu nëbbu yi ñu ne la kay dafa mooy ne nit bu yéeneem sellee xam nga ni dañoo nekk mbiri na génnuñu de buusewuñu meetar di génn di dem tabu ci xare bo te pourtant yeneen ci bari sa sa neenal lépp illa sharikukum fil waaw <laughs> amul dara kër luñ fa am ci yiw lu ñu ko borom bi nangul ci lañ doon def dañ dañu gaag mar gaag lépp ak la fa nekk bëccëgee ñu fa ne guddi ñu fa ne poussière ñu fa laal loolu lépp nga xam ne jihaad la ci yoonu yàlla la fa dal ci loolu yépp boroom bi bu ñu ci fayee ñoom dañ ci participer ànd ak ñoom te génnuñu biir dëkk bi lu tax parce bi husni niyyatihim waaw parce que yéene xel mooy moom. lii la mooy yéenee ëpp jëf wax loolu dëgg la mais wax la yoo xam ne ah kalimatu haqqin yuraadu biha baatil ghaliban waaw waxu dëgg la de mais ñu ëpp ñu koy wax ci ñun ko ci dafa bi bu def dara waaw xam nga nit ñi moom ñun moom xamuñ li ci xol yi yàllaa ko xam nga bëgg faa jaari nit ñi ci loo xam ne dara téewul amoo benn ngànt waaw tappale kese naan yéenee gën gën jëf bu leen garaawul waaw nañu am njortu rafet ci ñépp waaye boroom bi xam na voilà kii wax bu leen da ngaa foog ne da ngay nax nit ñi xamal ne sa borom bu ko seqal de waaw sa diggante sa borom la boo ñu naxee naxoo sa borom de wal iyaadu billah kon nag mooy ne yéene bu sell bu ñu amoon nga xam ne xoolal xoolal Ulbatu ibn Zayd radiyallahu ta'ala anhu nga xam ne daa bëggoon a def kooku ci ñi ñi ñi ñi ñi yonent bi alayhi salaam doon wax ñëw ëpp ngir ku ku ko kuñ ko yebal xool ashari yu ne dañoo ñëw ne yonent bi alayhi salaam bokk Seydina Abu Musa al-Ashari digg xale bi yonent bi alayhi salaam ndax dafa doon wax fu ne parce que ah, ah li li ngir gaa yi waajal li yàqulu ulfata ñu waajal xam ne ah Qaysar lañ amal problème te xale bu tàng la nar a doon léegi waa Ash'ari yu ne yi neewuñ lii jullit ñeen ya waaw ah, waxoon naa la kooku ne le instant bi mu ngi mel ni nga naan gis nga armée Sénégal bi wala Djibouti i way wala Mali sawaay ñooy dékku États-Unis loolu <laughs> ne eh, eh, eh, non non mais loolu xamu dañ naan la nag c'était pareil te kenn tiitul woon ne non moom moom moom moom massacre lay doon du xeex non man dew ma foofu ray sa bopp la tudd non yonent waaye saab muy wax ni naafiq yi nag noonu lañ dafa pare ngir dem ne amul du ko yóbbu Allahu akbar amul dara amul sax fas buñ ko jox wala gëléem wala matériel buñ ko jox ay jaaseeg yooyu amul te seet na fu ne amul mu ne moom amul lii mu julli ñaari rakka moom ci guddi gi naafila ñaan boroomam ñaan bu sell ne man daal ah borom bi yaa ma gën a xam sa yonent woote na alayhi salaatu wassalaam ngir ñu dem ci xare man nag awma lu ma demee maa ngi nii léegi comme aw ma lu ma demee man daal sama participation ci guerre bi leen laa man mooy amul kenn koo xamante ni nii amal na ma benn àq wala wax na ma dara ci jullit ñi wala loo xam ne lu ma yoreel lu dul baal naa ko ko may naa ko ko loolu mooy sama participation. Allahu akbar ñëw toog. ñu julli fajar yonent bay faat saam ne kan moo saraxe bi mu sëlmalee mu tourné ne moo saraxe guddi gi ci guddi bi ñépp noppi mu waxaat ko ñépp noppi mu invité ñu sëy naa ol ba jóg ne ah moom de lii la wax mu ne ko kon yow mii la allahu akbar allahu akbar moom saraxe naa sama der la saraxe naa sama der bu ma kenn ñëwati naan ma ol ba am na ku la jëw wala ci wax no saraxe naa sama der lu waay waxati sama der jéggal naa ko ko mooy sama participation ba ma amul dara kooku demul de lépp loo xam ne ña demoon moom lañ am ñoom Seydina Omar mi doon wax naan dañoo xiifoon ba seen mar ba mel ni seen baat yi day tegteeku lañ fa am yëpp moom am na ko Seydina Ali ibn Abi Talib radiyallahu anhu demul woon ndax yonent bi sallallahu alayhi wasallam ne ko toogal ba ñaaw ya mu dab yonent waaye saa saa a muy génn mu ne ko demal nga toog ana tarda an takuna bi manzilati Haarun li Muusaa ghayra annahu la nabiyya ba'di la Sayyidina Ali toog di daw poussière bay jóg Allahu akbar waaw kooku fekk naafiq yi naa ndax naafiq ah non naafiq il est dangereux <laughs> waaye ah Sayyid Ali de gis nga mu ngeen di waxante noonu di ko waxante fu nekk nag ci jotaay yeneen tuwaay saa saa day bañ mu diisal ko quoi parce que Ali ah da koy sonal kese ah amalu ko mel ni njariñ moo tax mu ne ko toogal na toogal fii ci Medina bi nga toog naa wax ba sëy na Ali dégg ko radiyallahu anhu daw fekk ko rek ba saa saa mu génn mu daw dem ne ne ko day day daa bëgg fekk xare bi parce que naafiq yi ngi wax lii mu ne mu ne ko mu ngi yeneen tuwaay saa saa ne ko yaa ne ko ama tarda ndax gërëmoo waaw nekk. comme ni ko Seydina wa Mawlana Sa'd ibn Abi Waqqas Abu Ishaq radiyallahu anhu nettale ama tarda ne ko ndax gërëmoo ah an takuna nga nekk bi manzilati Muusa Haaruna kon taxawaayu nekkewu place bi nga xam ne moom la Seydina Haarun alayhi salaam nekk woon ci Seydina Muusa yow nga nekk ko ci man sauf que Seydina Haarun yonent la Seydina Muusa yonent la sauf que nag la nabiyya ba'di mooy du yem nag nga nekk yonent ma nekk yonent ndax amatul yonent ginnaaw man rasulullah sayyidina muhammad sallallahu alayhi wasallam sayyidina ali konta wane ginnaaw di daw di dem loo kooku li ña demoon lañu fa am yëpp am na ko kon nag ñooñ lay wax lu tax ñu am ko parce que seen yéene waaw mbir dina xew fu sori yow borom bi xam ci sa bopp que ne yow dëggu nga dëggu boo xam ne boo mënoon a participer fa ñuy defe lu baax la di nga fa ne kooku bam boo demul yaa ngi am yiwu ña fa ne waaw Allahu akbar kon yéenee ngo Allah kon nag yu hmm? noonu de moo tax am na ci benn riwaayu gars yi dañoo jàppale ne yonent bi sallallahu alayhi wasallam mais waa mais wut yonent bi sallallahu alayhi wasallam ñoom nan lañuy nekk foofu yaa Rasulullah wa hum bil Madina mais ñoom ñu ngi Madina ñun lu ñu dox ci metti waaye lu ñu kii lépp ñoom yool ba bi ñu am dañ koy am mais nan lay nan lu tax tool ñoom ñu ngi Medina génnuñ mu ne waaw wa hum bil Madina habasahumul uzr waaw ñu ngi Medina waaye li leen tij téydée njatt leen ba mënuñoo génn mooy ngànt waaw waaw hadis boobu nag wax na la imaam nee na la muttafaqun alayhi la kii bokk rawahu Muslim bële bu Seydina Eh, eh, anas bi eh, Seydina Jaabir bi radiyallahu ta'ala anhu imaamu Buxaari solo bu Seydina Anas ibn Maalik radiyallahu ta'ala anhu warda bu Seydina Anas boobu nag ñeneen solo nañ ko mel ni al imaam imaam imaam imaamul Buxaari yu ah <coughs> moom moo ko solo waaye nag noonu sëriñam di al imaamu ahmad ibnu muhammad ibnu hanbal ak mbokku taalibe di al imaam abu daawud as-sijistaani ak beneen eh, ak beneen ci eh, wa ahlu kutubu sitta ah ahlu ah, sunanul arba'a di al imaam ibnu maajah al qazwiiniyu rahimahullahu ta'ala léegi kanta bu dee bi nga xam ne moom la euh, imaam muslim indi jële ko ci seydina jaabir loolu ñu ko solo ci kutubu sitta mooy al imaamu ahmad ibnu muhammad ibnu hanbal waaye na al imaam ibnu maaja al qazwini rahmatullahi alayhi kon mu ngi noonu kon loolu moo jëm ci xadiis boobu de léegi ci beneen xadiis bi insha allahu taala alimamu nnawawiyu rahmatullahi alayhi mu ne waan abi yazida manam ma'n ibn yazid ibn akhnas radiyallahu anhuma wa huwa wa abuhu wa jadduhu sahaabiyun annahu qaala kaana abi yazid akhraja danaaniira yatasaddaqu bihaa fawada'ahaa 'inda rajulin fil masjid faji'tu fa akhadhtuhaa fa ataytuhu bihaa faqaala wallahi ma iyyaka arad fa xaasamtuhu ila rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam fa qaal laka ma nawayta ya yazid wa laka ma axadta ya ma'in rawahu al-buxaari kon nag al-imaam an-nawawi rahma ah, rahmatullahi alayhi mu andil ñu juróom ñeelu xadis bi mooy xadis numéro juróom numéro cinq mu ne wa an abi yazida mu ngi koy jëlee ci ki nga xamante ne nii mooy Abu Yazid lañ koy wax waaw Abu waaye loolu nekkul woon turam <coughs> nekkul woon turam mu ngi tuddoon Ma'na Ma'na ibn Yazid Ma'na di doomu Yazid ibn al-Akhnas boobu di doomu Akhnas radiyallahu anhum ba anhuma anhum waaw lu tax parce que moo tax al imaam ne huwa wa huwa mooy abu yazid bi nan la tudd maan wa abuhu ak baayam baayam mooy tam yazid maan di doomu yazid ibn ahnas al ahnas ibn al ahnas doomu al ahnas wa gaddu ak maamam di al ahnas ñoom ñépp ay saxaaba la ñoon lo ndaw kër bu barkeel lo doom ji baay ji sët bi ah ñoom ñépp ay saxaaba la ñoon yonent bi alayhi salaatu wassalaam waaw léegi mu ne muy Abu Yazid di Ma'n doom gi mooy Ma'n baay gi di Yazid maam gi di al-Axnas <laughs> ñoom ñëpp ay saxaaba la ñoon léegi nag histoire bi nag kan la concerné doom ji ak baay ji muy Ma'n ak Yazid <laughs> léegi Ma'n ne kaana abi mu ne ah sama baay de Yazid sama baay di Yazid dafa génne woon benn bés axraja danaa niira yatasaddaqu biha dafa génne woon ay pièces yoo xam ne ci or la waaw pièces or yi moom lañ doon wax danaa niir diinaar benn bi mooy diinaar waaw yu bare mooy danaa niir léegi man na ne ah sama baay nag génn pièce yooyu fa wada'aha 'inda rajulin fil masjid ngir saraxe ko bi mu ñëwee ci jàkkaay yonent bi alayhi salaam jox ko benn waay foofu ngir bu gisee ku ko soxla na koo xam ne gis na ne ñàkk na aajo woo na ko nag ko sarax nag ko jox léegi moo ko dem nee na nag bi mu defee lool fa fa jiitu man nag ma ñëw sax ginnaawam yëgu ma yëgante <laughs> bi ma ñëwee daal waa ji gis ne man soxla naa ko man itam bon ñàkk naa ba soxla affaire bi waaw <laughs> fa axastuha ma daal di koy jël waaw léegi bi ma ñëwee jël pièce or yooyee nga xam ne moom la saa bàyyi génne woon ngir saraxe ko joxoon ko benn waaye ci jàkka ji <laughs> waa ji ah xam ne man aajo naa mu ma ñëw ci jàkka ji mu dox ma ko ma jël ko fa ataytuhu biha léegi nag comme néegul moom mu ñëw andi pièces yi ñëw ci baayam ñëw ci kër ci baay ji andil pièces yi baay ji xool xam ne lii mooy xaalis bi mu génne woon quoi <laughs> mu ne ko fa qaala mu ne ko wallahi maa ngi yàq arat <laughs> baay ji na ko waat naa ci yàlla ne eh yow <laughs> du yow laa wax dëgg yàlla wax naa ci yàlla ne man jubluwuma la woon ci xalaat bi man bëgguma woon yow ma jël ko du pour yow yaa taxoon ma génne ko ah ah nag bi mu waxee lool nag ah ma ne man nag ma ma comme que jël ko te dama koo yelloo fa xaasamtuhu ila ila rasulillahi sallallahu alayhi wa ma dem ci maag sama baay te yonent bi alayhi salaam ngir mu àtte ñu nag ci mbir mi nag <laughs> tekkul ma xuloo ak moom foofu doom de <laughs> xuloowul mooy ñu dem ngir bon moom xaalis bi bon gis na ne soxla na ko te aajowoo na ko te état tax na war naa tax mu jël sarax bi baayam nag comme que kii doomam la pour moom loolu daal doo loolu daal day xaw a compliqué te man jubluuma la ci woon nee na ñu dem ci yonent bi alayhi salaam waaw fa qaala yonent bi alayhi salaatu salaam ne ndawul yàlla li sallallahu alayhi ne ko laka maa nawayta yaa Yaziid wa laka maa axadta yaa ne ko laka ñeel na la maa nawayta yaa Yazid yow baay ji di Yazid li nga yéene woon àgg na sa yéene bi da nga doon saraxe génne xaalis euh, ay pièces or ngir saraxe ko yàlla nangul na la sa sarax boobu. wala ka ta ñeel na la yow doom ji di maanu maa axal sa li nga jël yaa maanu yow maanu mooy yow itam li nga jël dagan na la jël la waaw. waaw <laughs> akbar waaw akbar kon nag mu ngi noonu kon. xamante ne am na loolu mu ne rawaahu al-Bukhari rawaahu solo na ko al-Bukhari al na ko noonu al Ahmad ibn Muhammad ibn Hanbal daal dina ko solo na noonu al-imaam ad di sëriñ imaamu Muslim ibn al-Hajjaaj rahmatullahi alayhi kon ah, mu ngi noonu hadith bi ci gàttal la wax mooy képp koo xam ne da yéene ab sarax ah. nga def ko te yàlla tax saraxe ko même bu dee ka ko jël yow xamoo état wu ka ko jël xamoo fan la mujje comme nga jox ko organisme boo xam ne mooy dajale euh, kii yi euh, sarax yi nga teg ko fa te ñoom mat nañ li ñu doon mu jox ko keneen koo xam ne sax yow jàpp nga ne boo kooku waruñ ko ko war a jox mais kooku yelloo na ko loolu loolu sax sa yool àgg na waaw waaw même bu dee ne ki ki ko jël yow yaa koy yow yaa koy dundal xam nga saa bi tamit eh, yéen loolu itam <laughs> seen kii la woon <laughs> <laughs> mooy waaye sama doom ji nga xam ne maa koy dundal moom may saraxe bu jël ko xam nga koy dundal mooy boo génnee li li gën mooy te lool bon lool ay wuute la est-ce que képp koo xam ne yow koy dundal manoo koo sarax wala loolu wala yu mel noonu loolu mooy xam nga ki nga xam ne yaa yor ak dépense kooku. yow da nga koy da nga ko mooy yaa koy dundal waaw léegi nag yow boo génnee sarax du pour moom parce que koo yaa koy dundal léegi loolu moom moo ko xawoon a def équation quoi ah mais yonent la sa sam xamal ko ne malgré loolu yow xamoo woon fan la alal maa na li nga yéene woon mooy saraxe te nga ko maa axal ah, eh, li nga jël yow ñeel na la dagan na la jëlal dagan na waaw bu ko defee ku nekk tan bu tax ku nekk sa yéene baax na kee da koon yéene mooy kay yéene sarax te yéeneen baax voilà yow ak ku ko mën a jël après yow loolu du yaa koy res waaye nag boo ko joxee ba bari am keneen dégg koo xam ne jàppoo nga ne ah kii moom waru ko woon a mën a jël mooy yow loolu sa yéene àgg na waaw kon wallahu taala alam loolu am buntu ak yéene di teewal yéene di def boo xasee def ngir te nga jël sa précaution waxuñ la nga ñëw gis koo xam ne boo koy dox bu koy jënd sàngara léegi kooku waxuñu la waaw waaye nga jox ko ñoo xam ne wóor na nga jox ko ci loxoom après keneen koo xam ne moom yow ko woon mu jël ko waaye ñàkk na parce yaa koy dundal wala kooku boo li nga jege foog nga ne kooku yow li nga yor doy na man nga ko cee dundal mais du moom nga ko soxla loolu du ci dara mooy yéene ba nga amoon ndax ba ngay jëf yàlla taxoon sa yéene rafet na loolu doy na ah loolu mooy kon